lii ngay wax ndawal yii doo ko woon lu dul néew de ñoom nag nekkul woon ngir comme di ko xeeñtul neneen déedéet ñoom waxoon naa la ndox daa daa jafe woon waaw te tamit amuñu woon ay mouchoir mooy buñ ko amoon jël waaye nag liñ ci doon am daa bariwul ba moo tax liñ doon def dañ koy hein dañuy diwoo noonu rek kon nag nga gis dund gi nga xam ne moom la saxaaba yi doon dund te doon la loolu la leen boroom bi gërëmal borom bi moo leen gërëm loo wér noonu tarak daa fekk yonent bay saa alayhi moo ci jiitu ah. saa <laughs> salaam moo ci jiitu moom noonu la doon dundee ah da doon xiif bay dakk ci biir bi ay xeer ndax bañ a daanu gisoon nañ keroog Abu Shuayb Abu Shuayb bi mu ko bi mu naan bi mu ñëwee ne euh, son boucher là bi koy toppatool wàllu yàppam ne ko man de seetlu naa ci xar kanamu yonent bay saa salaam ak xiif dal Euh, je voulais que tu me prépares waaw un plat pour cinq personnes s'il te plaît <laughs> voilà <laughs> ma ab plat cinq personnes xaami sa xam sa waaw ñu invité yonent way sa sam suy naa jaabir loolu dafa te waxoon nañ ko keroog ci xandax de yooyu gisoon nañu ko voilà kon moom moo ci jiitu woon da doon takk ay xeer ci biir bi ngir bañ a daanu ndax da doon tax xeer yi day tax nga mën a taxaw woo taxawee doo incliné wu <laughs> di daanu waaw gars yi dañ xiif ba wadd ñoom tey da gis ñu ngi leen ci kaw kaw yi <laughs> hadis bi gars yi kaw kaw yi dañuy ñëw ci jamono yonent way saasaam ñëw ñëw ci jàkka ji waa ahlu sufa yonent saasaam ñuy julli gars di daanu quoi ndax xiif <laughs> mu ne dara daanawul du ay leer de du ay anwaar ñu leeru alxuraan yonent way saa salaama leen daanul déedéet parce que saxaaba yi en dañoo gënoon a màgg moo tax ñoom du looloo leen doon waddal ay déglu alxuraan di transe loolu doonoo ko woon gis ci ñoom waaw parce que ñoom ñoo gënoon a kawe moo tax waaw di transe nag waxuñ ne baaxul waaye loolu du li gën màgg li gën màgg mooy ñoom liñ doon def waaw dinañ jooy yaxiruuna euh, lil lil azqaani sujjadan yabkuuna ah, di jooy di di loolu waaye loolu euh, euh, di jooy waaye nag tombé en seen kop tëdd wadd yooyu ña ci woon wadd xiif la woon <laughs> dara waddulu leen nag lu lu dul xiif kaw kaw yi doon ñëw ci jàkka ji doon ñëw ci dëkk bi naan mais mais mais inna haula majaanina ni ñu ay fóolu ñaa ñu ay dof la ñaa mais lu ñuy wadd nii yeneen sa asalam naan bu ngeen xamoon li ngeen am la leen yàlla dencal konoon di ngeen gën a mëbët loolu <laughs> kon gis nga xiif gi ni ni meloon quoi léegi nag képp ku la xañ yi di la gëm loolu mbir mi daa gën a metti kooku yóbbuwu la ci buntu sant sant doo sant waaw moo tax yeneen tubaab sant saa doon wax naan dee leen xool tout le temps ki leen féete suuf bu leen xool ci wàllu mbiru àddina tout le temps ki la féete kaw ci wàllu may may am amu àddina yooyu ndax loolu di xool ci la gën ki nga tane loolu ak daru moo ci mooy gën a yeey nga gën a mën a gën la jàppale ci ngay sant xéewalu yàlla yim la defal kon nag euh, lii yëpp day wone ni nga xam ne noonu la yonent bay sa ak saxaaba bi doon dunde léegi nag ginnaaw bi ñu gisee lii walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu ñëw waaw léegi lii masala la léegi kon masalaam ah, lu safara soppi ndawal lu ñu mis wi wala bu ñu lakk wala bu ñu barbecue wala bu ñu fuur wala bu ñu fourneau waa tabaski ji yi ñu génn ma jëloon ci côtelette yi ak la nga xamante ne mooy foie ba ñu boyal ba mu baax ñu teg ma lakk ba toog lekk ci bay jeex waa man nga ma la ah laaj bi mooy est loolu ku ko lekk da ngaa war a jàpp wala jëpp <laughs> waaw dañaa en fait loolu masala la ndax dafa am ay textes yu xam ne yonent bi saa salaam da doon wax comme niñ ko jëlee yu bari la Seydina Zayd ibn Saabit solo nañ ko na ko doon Seydina Abu Hurayra ak ñeneen ak ñeneen ak Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñu mel ni ñoom. bu dee Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu mu ne man de dégg naa yonent sallallahu alayhi wa sallama mu naan mimma massati nnaar mooy walwudu'u njàpp de mimma massati nnaar war na lañu laalal lañu laalal sawara lañu woon laalal sawara al wudu'u mimma massati naar jàpp war na ci lu ñu laalal sawara léegi hadis boobu imaam Abu Dawud na ko noon al imaamu Muslim rahmatullah alayhim solo waaye na al imaam Abu Dawud solo na ak ñoom imaam Muslim al imaamu Tirmidhi ak ñooñu ba léegi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ko dégg na mu naan tawadda'u mimma massati naar jàpp leen ci li nga xamante ne sawara moo ko laal Sayyidatu Aisha radiyallahu anha hadiisam bopp imaamu Ahmad solo na ko na ko noon taalibeem bal imaam Muslim Sayyidatu Aisha mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na tawadda'u mimma massati naar waaw loolu benn wàll la am yeneen hadis comme Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma yoo xam ne day wane leen lu contraire bi comme ni ko al imaam al Bukhari ak al imaam Muslim soloowe ak ñeneen rahmatullah alayhima ñu ne Sayyidina Ibn Abbas mu ne yeneen tubay saab jox nañ ko li nga xamante ne mooy mbaggu am xar mu ñu lakk mu lekk ko julli walam yatawadda thumma salla walam yatawadda mu julli te jàppul te hadis boobu hadis e, la boo xam ne ki nga xam ne mooy al imaamu Malik solo ko te ci moom la ko ñoom imaamul Muslim ak al imaam Bukhari yi jële naka noonu ba léegi Seydina Jaabir gisoon nañ sànq li nga xam ne moom la waxoon ne nekkoon na lu mujj ci ñaari mbir yonent bay saa salaam ñàkk jàpp ci loo xamante ne safara daf koo na ko noonu la ñu jële ci yeneeni saxaaba ku mel ne Amr ibn Umayya ad-Damri <laughs> radiyallahu taala anhu Abu Umayya allah non non masha allah demal xool tarjama Amr ibn Umayya ad-Damri léegi voilà <laughs> sax yu imaamul Buxaari imaam Muslim mu ne yonent bi lekk ci mbaggu yàpp euh, euh, xar julli ta jàpput na ko noon euh, yu bari jële nañ ko ñoom waaye jële nañ ko tamit Maymuna bint al-Haaris al ta'ala anha wa ardaaha sayyidina abu rafi' mawla rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam alqibtiyu almadaniyu radiyallahu anhu moom itam jële nañ ko ci moom mu ne maa ngi seede ne man mii maa doon mishwil laa wax yonente ma lay saa saa bat na shaati us way ashhadu la kuntu ashwi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam batna shaati thumma salla wa lam yatawadda imaamu Ahmad solo na ko na al imaam Muslim Abul Husayn taalibin mu ne maa ngi seede man Abu Rafi' kene maa ne maa wis maa miswil bi alayhi salaam laa wax biiru ab ab ab ab waaw mu lekk ci summa salla ginnaaw gi mu julli walam yatawadda te daal diwul jàpp quant à côté soow mi ma xam ne fermenté nga xam ne niñ koy defare dañ koy pasteurisé lakk lakk ko boobu imaam Ibn Abbas ci boppam daal dinay wax ci xadiis boo xam ne mu ngi Saxiixayni mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam shariba labanan thumma da'a bi maa'in fatamadbada wa qaala inna lahu dasama voilà dafa naan meew mooy soow moo xam dañ ko pasteurisé mu laaj ndox ñu jox ko mu daal di gàllax nde ko waaw mu ne daa am mooy daal am loo xam ne da koy da li ciy bàyyi mooy dasam gi waaw xam nga bu fermenté noonu eh, nga xamante ne ni muy def boo ko laanee mu ne loolee da cee am na ko noonu xadiis yi bari na bari na eh, yonent bi alayhi salaatu salaam di wax léegi nag lii nii dafa tax boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi ginnaaw bi ñu gisee nag léegi nag mooy dañ laa indil xadiis yi li tax ñoom ñu wute nga xam ah. léegi nag boo déggee ku nekk wax da xam ne kii xadiis yi la jàpp ñuy jàpp xadiis yi al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah bi muy traité masala bi ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhi mooy xadiis bu ay tawadda'u mimma massati naar ak yeneen yi nga xam ne dafa ñëw di dindi loolu comme niñ ko gisa léegi mu ne ne xadis yi fa dahaba jamaahirul ulama min as-salaf wal xalaf ila annahu la yantaqidu al-wudu la yantaqidu al-wudu bi aklin ma bi akli ma massathu an-nar waaw mu ne jamaahir la grande majorité boroom xam-xam yi jiitu way dawlu yu baax yi ak ñi ñëw seen gannaaw ñoom ñépp ñoo dem seen mazhab jëmuwaay mooy ne lekk loo xam ne safara da ko soppi comme lu ñu lakk lu ñu mis wi loolu tojul njàpp mu ne mi man dahaba ilayhi ñooñu nag ma la wax ci salaf yi ki ci gën a màgg mooy Seyna Abu Bakr Seyna mu ne Abu Bakrin radiyallahu anhu wa Umaru ak Seyna Umar ibn al wa Usmaanu ibn Affan Seyna Usmaan Ali ibn Abi Talib ak Seyna Ali ibn Abi Talib muy xulafaa'ul arba'a radiyallahu anhum wa Abdallah wa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin Abdallah ibn Mas'ud wa Abu Darda Uwaymir radiyallahu wa ibn Abbas gis nañ ko sànqay hadisa Abdallah wa Abdallah ibn Umar ak Abdallah doomi Sayyidina Umar wa Anas ibn Malik Sayyidina Anas wa Jabir ibn Samura Sayyidina Jabir ibn Samura wa Zayd ibn Thabit Sayyidina Zayd ibn Thabit ibn Harisam wa Abu Musa di al-Ash'ari wa Abu Hurayra Sayyidina Abu Hurayra wa Ubay ibn Ka'b allahu akbar wa abu talha ak sayna <laughs> abu talha baay jiit le sayna uh, uh, anas wa amir ibn rabi'a <laughs> <laughs> amir ibn rabi'a moo ko radiyallahu amir rabi'a moo waxoon soxnaam bi keroog ni gàddaay lu jógee Makka di dem mu gis soxnaam mu dem ne xaaral mu ñëw ñuy waajal ngir dem Eh, mu am lu mu lijjanti ci ñëw mu naan ko soxna mu ñëw mu naan ko lan la mu soxna naan ko sànq de boo gisoon Ibn al-Khattab eh, moom fekk boobu day naa mar ci yéefiri la bokkoon sonaloon leen lool mu naan sànq daal laaj nañu nama fan ngeen jëm ne ko dañuy dem dëkk boo xam ne yi dañu xatal ci Makka gi dañuy dem foo xam ne dañ fa mën a jaamu yàlla te dara wenn nga ko man waaw ñu jóge dëkk bii ngeen ñuy bundu xataale mu ne nag bi ma ko waxee bi muy bi muy dem mu ngi naan mu ne sahibakumullah quoi yal na yàlla ànd ak yéen mu ne ma mu ne man de Omar li ma déggee ci moom damay ragal daa mel ni islam daa commencé feeñ daa commencé intéressé ko <laughs> Amir mu ne rab Rabi'a yi ne ko lan yow yow damaa foog ne yow da ngay nelaw quoi gis nga laa yuslimu du mukk mukk mukk mukk mukk muy gëm laa wax lu ma fii yow soxna si maa la koy wax man nii gis nga ki nga gis tuddul sax turam ndax mere waaw ndax mere Seydina Omar jamono yooyu ni mu leen doon sonal bokkoon ci yéeféru Makka yi gine wala Makka waaw waaw waaw ne waa ngi wat ne ki nga gis tuddul sax turam du tuub lu dul mbaamu baayam di Xattaab wala yaaduillah wax ju ñàng la wax <laughs> waaw foog mu tuub bu tuubul rek ah mooy na la leer ne moom du bu bu bu bu mbaam mi tuubul rek moom du tuub wala yaazu billah <laughs> wala yaazu billah <laughs> ndax ndax loolu da doon wane ah eh, ni nga xam ne noonu leen Seydina Omar sonale woon quoi Allahu akbar moo tax moomoon wax moo tax ma gisee turam rek ay réew ma ne ah boobu waay Amir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa ay léegi kon moo atti kon faire mon ak Amir ibn Rabi'a mooy saa bu màgg la moom minal aw minal awwal yi ñu njëkk dugg ci l'islam la bokk. attention de te Badr la fekk na ñaari euh, euh, gàddaayu Habasa am avant Médina sax moom doonoon kon kooku mooy ñi gën a mandik saxaaba yeneen tubay saa saa bon li nga mën a siiwul ah, ma saa kii maa ngi koy dooru dégg de man waaw mais grand <laughs> l'essentiel du mu du skiw quoi voilà mais euh, bari na ñooy dégg kii wa leen raw fuuf waxu waxuma keneen ko du ci saxaaba yi laa lay wax de <laughs> waa amirum na rabiya wa abu umama al-bahili radiyallahu wa aishatu ak sayyidatu aisha radiyallahu anil jami' mu ne ñii ñépp dañu ne maanaam ku lekk lu safara sokki jarul jàpp kenn du ci jàpp wa haa'ulaa'i kulluhum sahaaba imaam an mu ne ñii ñépp ay sahaaba rek mu ne léegi nag kon salafiya ñi ci jiitoo ngoog wa dhahaba ilayhi jamaahiru taabi'iin ñi topp seen gannaaw seen taalibe yi ñoom li ëpp grande majorité bi ci loolu lañ tànn lan d'accord mu ne wa huwa mazhabu Malik wa Abu Hanifa mooy mazhabu imaamu Malik mooy mazhabu Abu Hanifa wala ñu ne mooy Malik ndax magoon <laughs> wa Shafi'i ak al-imam al-Shafi'i wa Ahmad mooy yent ngir yépp lii wa Ishaq ibn Rahawiya Ishaq ibn Rahawiya sëriñ ñoom imam al-Bukhari imam Muslim wa Yahya ibn Yahya mi Yahya ibn Yahya mu siiw mi rayhanatu Nisapur eh, sëriñ ñoom imaamu al-Bukhari ak imaamu Muslim wa Abi Thawr al imaam Abu Thawr mu siiw mi wa Abu Khaytham ak al imaam Abu Khaytham rahimahu rahmatu waaw ñi ñëpp lii mooy seen eh, mazhab kon gis nga kon limal na la bu dee ci ñeenti ngir ñoom ñëpp ngi ci biir mu ne waaye nag am na ñoo xamante ne nii ñoom dañu ne ah déet ku fi lekk loo xam ne nag safara da koo soppi da jàpp de waaw mu ne wa dhahaba ta'ifatun ila wujubi al-wudu' ash-shar'i waaw wudu' as-salat bi akli ma massathu an-nar mu ne nag am na ñeneen ñoo xam ne leneen lañ wax am beneen mbooloo boo xam ne dañ ne non ku fi lekk loo xamante ne nii safara moo ko soppi yow da ngay jàppi mu ne wa huwa te wax ji marwiyun dañ ko lu ñu riwaaya la jële ko an Umar ibn Abdul Aziz muy xalifa bi Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam wal Hasan al Basri an Umar ibn Abdul Aziz wal Hasan al Basri ak Seydina al Hasan al Basri ibn Yasar al Basri wa Zuhri al imaam az-Zuhri wa Abi Qilaabata ñi yëpp ay ponkal lañu woon ci taabi'i yi wa Abi Mijlaz waaw léegi ñii nii mu ne wax tujjal haula wax tajja haula bi hadith ñii li ñu tegtaloo mooy tawadda'u mimma masatu naar mooy hadith yi ñu la njëkk a wax yeneen tubaab saa saa wax ne jàpp leen comme ñoom Seydina Abu Hurayra yooyu ñu fi tudd dee leen jàpp ci li nga xam ne safara da koo soppi ñoom loolu lañ jël moo imaamu Zuhri mi imaam al kii doon doon al-Hafiz Ibnu Hajar alhamdulillah al imaam al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mu ne imaamu imaamu Zuhri moom <laughs> lii la fa kaana Zuhri yara anna al-amra bil wudu' mimma massat an-naar naasikhun li ahadith al-ibaaha waaw li anna al ibaha sabiqa waaye wa'turida alayhi bi hadithi jabir qaala kaana akhiru al-amrayni min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala akhira al-amrayni min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tarku al-wudu'i mimma masat an-nar voilà waa hadith bi ñu la waxoon mais mooy imaamu Zuhri moom dane non hadith yii di wax tawadda'u mimma masat an-nar jàpp leen ci li nga xamante ne bu ngeen lekkee loo xam ne sawara moo ko soppi loolu dafa nasaxal permission bi nga xam ne moom la yeneen way sa sam yi Mawlana Ibn Abbas di wax ak yooyu yëpp ak hadith yiñ filim yëpp lekk na loo xam ne euh, mbaggum euh, gàtt te jàppul ah yooyu yëpp léegi bi mu ne nag dee leen jàpp ci loo xamante ne mi maam mamasati naar loolu moo ko soppi moo moo moo moo nasaxal moom noonu la ko gisee ndax jàpp na ne lële moo jiitu quoi mooy ibaaxa gi dagan gi doon lekk saa nga Euh, boo lekkee lu safara so soppi saa ngi jàpp loolu moo jiitu woon waaye nag sauf ko mu ne waaye nag dañ koo gaaral dina ko ah ah sëy naa jaabir li ñu wax nag te gis nañ ko ne li mujjoon ci mbiru yonent bi saa saa moo doon lan mooy bàyyi di jàpp ci ñaari mbiram yi li mooy bàyyi di jàpp ci li nga xam ne safara moo ko lal waaw moo tax loolu insha allahu taala mooy li gën a dëgër daal waaw que ne euh, euh, euh, loolu la moo tax imaam al-Bayhaqi mu ne moom bi nga xam ne ci la nettali lii mu ne Usmaan ad-Daarimi rahimahullah dane bi nga xam ne lamma ixtulifatil ahadith ahadithul baab bi nga xam ne hadith bi wax ci buntu bi te ñu moom lañ njëkki on a fait exprès njëkki ko comme ça yow après bu ñuy wax da ngay xam réellement ku nekk fan la teg waxam bi mu wutee yii naan man na yonent bay saa saam def na lekk na ci lu ñu ci jàpp te jàppul lu ñu lu safara lu ñu togge lu ñu lakke safara ak lu ko soppi yenn yi mu ne tawaba u lekk leen non jàpp leen ci li nga xamante ne moom moom la safara lekk bu la soppi bu ngeen ko lekkee mu ne loolu ba xaadis yooyu wutee te leeruñu léegi parce que pour nga ne bii moo jiitu woon tamit foog nga xam taarix bi waaw foog nga xam ban moo jiitu woon ah, loolu foog nga xam sauf que Seydina Jaabir li mu wax dafa dafa dafa xas mu maada bi moom maada bi mooy dafa jël matière bi la la la parce que Seydina Jaabir dafa li mujj ci mbiru yonent bari saa ñaari mbiram yi ñaari mbir mooy la loo xam ne bu ma soon a lekk lu safara sopp da ko doon da doon jàpp ak li nga xamante ne bu ko lekkoon du jàpp mu ne bii ci mujjoon mooy bàyyi li jàppati ci loolu léegi daal bu ñu jàppee gars yi waaw ba léegi man nañ ne comme imaamu Zuhri wax nag loolu day taxaw seen kanam de parce que imaamu Zuhri rahimahullah nee na bii moo njëkk waaw mooy digal bi mu ne leen jàpp boobu moo mujj léegi nag <laughs> mais bon waxu imaamu euh, parce moom daa moo gën a xam wax <laughs> waaw. <laughs> ba léegi imaam kon imaam Usmaan ad ne daal bi nga xam ne ci la xadiis yi wuute. bi nga xam ne xadiis yi ci la wute xadiis yi ci la wute voilà léegi nag li ñu def mooy dañuy xool waaw te walam yatabayyan ar-rajihu ar-rajihu minha ar-rajihu minha te leeru ban lañ ci war a nootal ban moo ci noot nazarna ila ma amala bi ma amila bi al-khulafa ar-rashiduna ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam waaw léegi dañuy xool parce que moom loolu daa bokk ci façon yi ñuy nootale wax ak masala mooy mbir yi bu texte yi ñëwee mbir dañu wute léegi nag nga xool mais saxaaba yi nga xam ne ñoo gën a màgg ci saxaaba yi du xulafaa ul arbaa ñeenti xalifaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ñoom li nga xam ne moom lañ dëppoo def ci masala boobu loolu moom day doy ne lii de parce que ñoo gën a xam diine ji ku dul ñoom te ñoo gën a xam waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku dul ñoom ñoom ñoom nag ñoo ànd ci benn mbir moo xamante ne ñoom ñépp di juumandoo loolu moo tax yonent bay saasaam doonu ñoo wax naan aleykum bi sunnati wa sunnatil xulafaa ar-raashidin al-mahdiyyin kon yonent bay saasaam du ñu wax loolu maa ngi leen di dénk sama sunna sunnaay sama xulafaa sama ñi nga xam ne ñoo may wutu sama gannaaw nga xam ne dañ leen a jubal borom bee leen gindi guidé leen les bien guidé kon loolu ci ci ah façon yi ñuy nootale la nee na nag bi ñu xoolee léegi boo tax bi xaalis yi wutee leeruñu ban la ñuy nootal léegi ñu xool lan la xulafaa uy def te Seydina Imaam An-Nawawi léegi li ñuy tàmbali wax na la ke loolu ñi bi ñuy wax salaf yi ñu njëkk Seydina Abu Bakar Seydina Umar ibn al-Khattab Seydina Usmaan ibn Affan wa Ali wa Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kon kay ñoom léegi nag mu ne bañ gisee ne ñoom eh, benn côté bi lañ def mooy bàyyi di jàpp ci lool ñu xam ne loolu moo gën a dëgër waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu mooy waaw moo tax imaamu Nawawi rahimahullah mu ne non c'est que wute bii nii daa bu ñu xamoon la ci saxaaba yi comme niñ la ko tuddalee ñi nga xam ne ak tamit seen ginnaaw ak taabi'ina yi waaw kaana alxilaafu fiihi ma'ruufan bayna as-sahaabati wat-taabi'iin thumma istaqarra al-ijmaa'u ala annahu laa wuduu'a mimmaa massat an-naar illaa maa taqaddama istisnaa'uhu min luhuumi al-ibil ah <laughs> ah Euh, dinaa la wax beneen ñetteelu wax boo xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax na am nga gis nañ jamaahiru salaf wal xalaf dañu ne ku lekk lu safara soppi du jàpp du waral jàpp mooy bu mooy warul mu jàpp lañ lay wax mais bu waxuñ la ne waa ji bu lekkee pare ne boo xaaral ma jàppi dooru julli loolu kenn du ko ne dañ la koo tere non mooy warul mooy loolu doom tojul jàpp lañ la bëgg a wax sauf que ñoom Seydina Omar ibn Abdul Aziz ñoom imam Zuhri al imam al Hasan al Basri rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàppoon ne si te tamit eh, loolu euh, à vrai dire nawawi fee tudd na ne imam Seydina Abu Hurayra ci ñële la bokk mais Seydina Abu Hurayra ci boppam moom ci boppam euh, wax na loolu ne jàpp ci li nga xamante ne nii moom la safara soppi parce que ba mu ko waxee ba pare ci booy xalis bi ko kii doon wax <laughs> mais bu lekkee ay dogit sax ci aqit aqit mooy soow fermenté bi nga xam dañ koy lakk ba mu kii mu am ndax yooyu mu ne loolu euh, euh, daf cee loolu boo ci yonent bay saasaam nee na ku ci lekk na nga jàpp léegi Seydina Ibn Abbas da ko waa yaa Abaa Hurayra <laughs> <laughs> dañuy jàpp ci lépp lu ñu lekk mu kii rek mu tàng mu am lu kii rek di ko wax yu beloon sayna Abu Hurayra ne ko yab na axi ne ko yow sama doomu mbokk xoola <laughs> parce parce que Abu daan ne mi ma masati naar walaw min sawri aqiq fa qaala lu Abbaas ya ya Aba Hurayra ana tawadda'u min ad-duhni ana tawadda'u min al-hamiim da <laughs> ko wax ah, yenen wa Abu Hurayra mais dañuy jàpp mooy loo xamante ne am nga duuf nu diw googu da doon dañ ko doon jële ci lu tàng léeg-léeg tàngal ko après ba mu kii ba mu kii ba mu tàng nga am ne diw ji noonu après ñu koy diwoo ak yooyu waaye buñ ko lekkee ak ak beurre yi nga xam ne yooyu buñ ko doon defar gars yi dañ ko doon tàngal ak tamit yu tàng yi quoi mais aw dañuy jàpp ci loolu <laughs> mooy da mooy laaju jaaxle la waaw mooy ndox mu tàng alxami waaw léegi nag Seydina Abu Hurayra ne ko yabna axi sama doom mbokk ida sami'ta hadithan an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala tadrib lahu mathala ne ko sama doom mbokk boo déggatee hadith bu tukkee ci yonent bay saa mu wér moo ko wax bu ci teg bu ci sadd ay misaal daan waa lii ak lii mooy jàpp ko ni ko yonent bay saa jàpp nga jëfe waaw gis nga Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu lii nii billahi lii nii bokk na ñàkk def lii mu def bokk na ci li nga xam ne tax na ak cànkute bari léegi surtout ak woru ci biir ñi nga xam ne dañ naan ay boroom xam-xam wala seen kër këri diine lañ leen xame woon waaw mooy lan lii Seydina Abu Hurayra def xam nga Seydina Abu Hurayra neewul bi Mawlaana Ibn Abbaas waxul ne neewul ii kii mooy xabrul uh, umma kii mooy tarjumaanul Qur'aan kii mooy frère mooy cousin wu yonent bay sarsam kii mooy nangam yii kii Haashimi la kii yu kii kii kii ci waa ahlu bayt Rasuulillah la bokk sallallahu alayhi wasallam waa kër yonent sallallahu alayhi wasallam ñoo ko sañ ñoo xam ñoom ñoo xam la tax ñuy wax waxul lool de dane ko boo déggee waaw xadiis mu wér tekkee ci yonent bay saa salaam bu ci tegati ay misaal naan anal nangam ak nang déedéet loolu bu ko def waaw mooy jàppe ko ni ko déggee nga xam ne loolu la nga jub nga jàpp ci même bu dee xaw nga ko boo comprendre jàppal boroom bi dina la may mel ni loolu la koy wax dina la may nga am dégg-dégg li tax yonent bay saa sa wax lool waaw waaw te lii nii moom la Seyna Ali ibn Abi Talib defoon keroog xadiis Seyna Jaabir bi nettali ajju yeneen sifatu hajjati rasulillah alayhi salatu wassalam bu gudd boom nekk saxiixu imam Muslim waaw te imam Abu Dawud day daal di koy solo Seyna Jaabir radiyallahu anhu mu ne wa qadima Ali min al-Yaman Seyna Ali ibn Abi Talib dafa jóge Yaman indaale budnu yonent bay saa saa ak lool sauf que bi mu ñëwee fekk sayyidatu comme que gars yi dañu armal moom yaman la jógee yonent bay saasan bi muy jóge Medina di dem di aji Seydina Ali mu nga woon radiyallahu anhu mu ngi woon yaman fa la jóge ñëw dab si fekk si yonent bay saasan mag bi mu ñëwee fekk soxnaam di Sayyidatu Fatima di dogu yonent bay saasan di doomu yonent bay saasan mu gis ne moom mu tus ngëlu def xam dara gis ne kii moom armalu lu tax mu ñëw daal fa ankarat ali sayna sayna Jaabir ne sayna Ali daal di radiyallahu anhu daal di euh, bañ loolu daal ci sayyidatu Aisha euh, waaw xamal ko ko soxnaam waaw neewul kii mooy doomu yonent bi alayhi salaatu salaam léegi la moo lu mu def noonu la moo ko sañ kii la baayam ne man dog sama dog la li ko neex moo may neex li koy neqari moo may naqari kon nag lu mu def naa bàyyi noonu rek waxul lool de dafa afa ankarat waaye sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko in abi amarani bi hada ne ko lii ngay may lii ngay merde di ko ma ko bañal sama baay de rasulullah sallallahu alayhi wasallam moomu ko digal sayyidina Ali dem nekkul da koo gëmul mais leerlu dem laaj yonent way saa saa ne ko mag ko digal voilà mooy gis nga sayyidina Ali loolu loolu mooy li jaadu amul gis nga complexe boobu parce que ñii ñoo ñoom sëriñ ñu def loo xam ne ci nit yi yow lim la wan mooy dafa wuteeg charia ngeen ñëw bàyyi ko noonu muy def erreur ngeen toog naan moo ko sañ ba pare utal ko loo looloo tax euh, euh, wax juk yàqu ji ngay dégg te ñu yàgg te ñu koy dénoncer tout le temps rek waaw boo amee xam-xam ba ta amoo sañ-sañ ba ma ne loolu waxu xawlu baatil la loolu waxu neen la ak ku ko man di wax billahi alladhi la ilaha illa huwa loolu du waxu dëgg waxu neen la waaw bul seet nag kan moo ko wax ak na mu toll mais boobu daf faa tarxiis du wax ju ñu war a wax parce que loolu du wax waxuwut du waxu dëgg waaw loolu amul ça n'existe pas yàlla amul kenn koo xam ne laa bind ne la day ma mooy waaw wal iyaadu billah looloo ko indi parce que dañuy gis ne taalibe ci boppam ñooy xam ne lii sëriñ bi di def dafa xaram amul fu ñu ko mën a layele lu buntu bu ñu mew noonu waaw ñoom ñoo xam ni tax ci biti nii lañuy ñu wan ci suñu bët yi que ne baaxul waaye boo demee ci biir ma ne bàyyil sa xel mi ngay njatt ak réalité yi da nga wax te yàlla tax waaw Seydina Abu Hurayra newul naan ah kii mooy xabrul umma mooy nangam kon nag naano déet mu ne ko yab na ax yi e yow sama doomu mbokk boo déggee corent bay sa sam hadis wala tadrib lahu masala waaw waaw kon nag mu ngi nii moo ne Seydina Abu Hurayra mi ci boppam radiyallahu anhu wax naa ne Imaamu Nawawi nee na moom ci ñee la bokk waaye bokk na tamit ci ñi nga xam ne dañ naan ñoom Seydina Zuhri yi Seydina Umar ibn Abdul Aziz ak moom nii radiyallahu anhu moom it bokk na ci ñi jàppoon nag loolu ku lekk loo xam ne masatu naar safara da koo soppi kooku ndawal da ngay koy da ngay jàppi waaye walillah insha allahu taala li nga xam ne mooy li gën a dëgër wax nañ la ko mooy li nga xamante ne nii moom la jamaahiru salaf te waxu Seydina Jaabir bi moo wane ne mbir yi mane lii daa am naafix te xam nañ li mujj quoi parce que kaana aaxiral amrayni moom loolu leer na quoi waaw nekkoon na li nga xam ne mooy li mujj ci mbiru yonent bi alayhi salaam ah mooy bañ di jàppati ci loo xamante ne safara daf ko euh, soppi loolu moom leer na quoi waaw loolu moom wallahu taala alam dafa leer nañ kene mbir mi nag lii la kon moo tax euh, loolu euh, te moo tax xurafaa'ur raashiduna loolu léegi nag imaam an-Nawawi daa wax lu am solo mu ne ba mu def li nga xam ne dañu ko seppee ci yàppu géléem loolu beneen masala la <laughs> waaw loolu beneen masala la de mooy yàppu géléem waa mais yàppu géléem moom parce li ñu doon wax yépp lool lu am solo la wax noonu yi nga xam ne dañ koo monsieur lakk kon yiy lekk loolu boolewuñ ci yàpp gëléem de parce que yàpp gëléem mooy ijma bi muy wax ginnaaw bi parce que dana njëkk bi amoon na moo na euh, imaam <laughs> oh euh, que bu njëkk euh, imaamu Nawawi rahimahullah mu ne loolu wute la woon bu amoon ci tabi'in yi sa leen saxaaba yak ak tabi'in yi mais mujj gi ijma dafa taxaw que loolu moom kenn de doon nekkatu ci waralatul jàpp waaw loolu ijmaa la de des savants naa moo tax nga gis xulafa euh, euh, non euh, almazahibul arbaa ak ñeneen en dehors ñoo xam ne dañu ne mbir mi képp koo xamante ne nii lekkati na loo xam ne dañ koo lakk comme ndawalu xar wala bëy wala yooyu wala nag loolu du jàpp waralul jàpp léegi nag mu des géléem waaw géléem géléem dañ ko ci seppee ñenn ñi ñoo ko ci seppee waaw ñenn ñi ñoo ko ci seppee ne géléem bokkul de waaw géléem moom ku ko fi lekk yàppu géléem boo ko lekkee moom da ngay jàppi waaw te loolu ku mel ni ñoom imaamu ahmad ibnu muhammad ak xaritam bi imaam ishaq ibnu rahawiya <coughs> ñoom loolu lañu gis ak ñeneen même imaamu nawawi mii dane loolu moo gën dëgër ci wàllu dalil de <laughs> waaw ñoom imaam al bayhaqi même bu dee la moom loolu la dëgëral moom loolu la dëgëral te ne ah de mooy ne ko fi def da ku lekk loolu moom da ngay jàppi waaw waaw ndax xadiis yi ci wér mooy ñaari xadiis Seydina Jaabir ibn Samura ak Seydina al-Bara ibn Azib yeneen bay saa bi wax wax ju leer Seydina Jaabir ibn Samura mu ne benn waaye rajulan sa'ala Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam a atawadda'u min luhuumil ghanam qaala in shi'ta fatawadda wa in shi'ta fala tawadda qaala atawadda'u min luhumil ibil qaala naam fatawadda min luhumil ibil Seydina Jaabir ibn Samura moom lañ la doon wax sànq Jaabir bala ibn Samura ah, ibn Junaada radiyallahu ta'ala anhu as-Suwaa'i al-Aamili ah, al-Kuufi radiyallahu anhu mu ne benn waaye daa ñëw ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Yonent bi bu ñu lekkee ndawalu ndawalu ganam yi mooy xar bëy ak ki nga xam ne mooy nag surtout jur gi mu ne in shi'ta bu la soobee fa tawadda bu la neexee boo ko lekkee nga jàpp wa in shi'ta bu la neexee fa laa tawadda bul jàpp xaala mu ne ko atawaddaw na damay jàpp min luhumil ibil nag waa ci léegi ci euh, ndawal bu dee ndawal la loo xam ne ndawal la jóge jóge géléem nag bu boobu mu ne ko boobu nag mu ne ko taw naam da ngay jàpp fa min luhumil ibil jàppal ci li nga xam ne mooy ndawalu gëléem loolu nag moo tax ñoom Seydina Ahmad mbokkam ni al imam Ishaq ibn Rahawayh waaye ak ñeneen ñoo xamante ne nii dañu ne lii mooy li gën a ah. lii mooy li dëgër bu dee gëléem moom bokku ci gëléem moom ah, da ngay kii de te ñoom imam ibnul Munzir al imam ibnu Xuzayma wax naa la imam Abu Bakr ibn al euh, Bayhaqi imam an-Nawawi moom da koo nettali ba pare ne ah ñii nag seen bu ci wàllu dalil ñoo gën a dëgërle mm, kii de loolu nag dañoo taxalu jóg parce que traité nag masala bi ñu soxla woon waaye sauf que ñële ca kaw bu dee ña ca kaw ñi ne mën naa nekk euh, ne loolu déedéet loolu euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu quoi mooy euh, gëléem it ci ku lekk gëléem it dara nga dul jàpp mooy waralul jàpp loolu al al xulafaa'ul arba'a moom la ñaan <laughs> comme ni koy Imaamu Nawawi bi mu koy nettali Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Ibn Mas'ud Seydina Ubay ibn Abu Darda Abu Talha Abu Umama ñoom ñépp Abu Hanifa Malik Shafi'i ak wa ashabuhum ñooñu dañ ne loolu du toj njàpp laa wax yàpp géléem tojul benn njàpp waaw léegi nag ñeneen ñi wax loolu te loolu moom la ku mel ñoom Imaamul Qayyim loolu lañ dëgëral ñoom Imaam An-Nawawi dañ ne looloo gën a dëgër Imaam Al-Bayhaqi ne Imaam Ahmad ak Ishaq liy wax moo gën a dëgër de waaw moo gën a dëgër de waaw kon <laughs> léegi parce que bon waa jumhur am nañu naan mbir mi dafa dafa am ak xaas la waaw ndax luhumul ibil yooyee mimma masatin naar ci la bokk waaw sauf que ñee dañ leen ni loolu dana mën a nekk yéen luhumul ibil xaas la lële am li li li doyal mooy li safara laal loolu bu yonent ci jàpp duñ ci jàpp waaye yonent way saasaam dañ koo laaj mu génn ci la gëléem te sax gëléem kan moo leen ne gëléem lu ñu euh, lu ñu togg kese la du du du safara si kese même lekk ko noonu euh, weer ko ci naaj bi ba mu wow nga koy ba mu kii nekk xadiim nga koy lekk loolu daa daga boo ko lekkee mooy dangay ngay jàpp loolu ab xëccooloo mu nekk ci seen biir même bu dee ne lépp ci boroom xam-xam yi doo xulafaa ur-raashidun tamay mazhabu xanafiya yi al imaamu Maalik ash-Shaafi'i en tout cas li ëpp ci seen ngir waaye eh, ñoom ci seen biir gis nga imaam yu mag yooyu imaam al-Bayhaqi imaam an-Nawawi moom dane ah ci wàllu dalil moom ñii ñoo gën a dëgërale ñoom imaam Ahmad li ñu wax ak Ishaq ke loolu moom bu dee gileem la moom da ngay waaw kon nag loolu en tout cas la boo xamante ne ñun li ñu soxla woon mooy bële kon mooy istisna u seppee gi ñu seppee giléem loolu bëggul duggul ci ijma bi moom duggul ci ijma bi parce que euh, bokk na ñi d'accord ci ne lu safara soppi dañ waralatul jàpp ñoo xam ne dañ ne bu dee giléem nag moom non moom da ngay jàpp moom waaw parce que xadiisu euh, yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne moom la naa Jaabir ibnu samurata nako noon la ko al imam al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom itam soloobelu mel noonu loolu yëpp day wane ne kon képp koo xamante ne nii laa leen di wax ni sawa yi lekk na fi ndawalu gëléem wala sax du ndawalu gëléem dañoo weer ndawal li moom tu togg bi du affaire togg bi kese kooku day jàpp